أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين sayyidina wa nabiyyina wa shafiicina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaati wa salaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawni llahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xutbatu Ghadir Khoum muy xutba bu Ghadir Khoum min marji'ihi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi min hajjatil wadaa muy bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam dëppee hajjatul wadaa di hajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul kamaal wa tamaam di xajjatu rasuulillah alayhi afdalu salaati wa ci jotaay bi weesu nañu riwaaya al imaam at-Tirmidi abu Iisa Muhammad ibn Iisa ibn Sawrata at-Tirmidi rahmatullahi muy ba léegi xadiisu seydina wa mawlaana Zayd ibn Arqama alxazrajiyu al ansaariyu alxazrajiyu alkuufiyu almadaniyu summa alkuufiyu radiyallahu anhu wa ardaa muy bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon xutba xutba boobale ci bi ma'in bayna bayna makkata wal madinata xumma ci ndox moo male nekk diggante makka ak medina ala thalathati amyaalin min al juhfa ci trois miles diggante foofu ak di miqaatu ahli sham ñu gisoon kon alayhi salaatu wassalaam xutba woon nit ñi daldi woon wax ne inni taarikun fiikum maa in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di ahaduhuma a'zamu min al-aaxari kitaabullahi hablum mamduudun min as-samaa'i ard wa ahlu bayti walan yatafaraqaa xatta yarida calaya alxawda fanduruu kayfa taxlufuuni fiihima wa qaala alimaam altirmidiyu bacda an rawaa hada alxadis hada xadisun xasanun garib alimaamu tirmidiyu moo solo bii moom lañ gisoon jataa bii weesu seydina zayd ibn arqama radiyallahu anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane man de bàyyil naa leen loo xamante ne bu ngeen ci jàppee du ngeen sa anku ba faw ahaduhuma benn bi a'zamu moo gën a màgg minal aaxari ci beneen bi mooy kitaabullah hablum mamduudum minas samaa'i ilal ard mu ne buum la goo xam ne gu ñu yoor la tàllal ko mu jóge ca asamaan ñëw ci suuf si mu ne wa itrati ak sama njaboot ahlu ahlu mooy sama njaboot mu firi ko mooy ahlu bayti muy ahlu baytil mustafa alayhi afdalu salaati wassalaam taxawoon nañ ci lii nii ba pare mu ne nag ñoom duñu tàqale ko ba niñ may fekk ci sama xawdu ba kon nag xool leen naka ngeen may wutoo ci ñoom ñaar ñi sama gannaaw muy xadiis bu am solo waxoon nañ ci li nga xam ne mooy wasiyatuhu alayhi salaatu wassalaam ci alquraan al azim loolu la defoon ci fatxu ma fatxu ci ci xajjatul wadaa foofu seetloo xajjatul wadaa téereb yàlla bi kese la wax waaw téereb yàlla bi rek la doon dénkaane waaye bii biñ ñëwee ba côté jox fa mu boole ci lii moom rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ñu war continuer tey euh, waxoon nañ ci côté boobu ak waa kër yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi li suñu boroom wax ne innama yuridu llah li suñu boroom ne innama yuridu llah li yudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathiira namm namm yàlla mooy lool ci njabootu yonent bi alayhi salaatu wassalaam te buur yàlla ku mu dindil ar rijs ah, man adhaba allahu anhu rijs wa tahharahu tathira ah kooku sori na li nga xam ne mooy annaar ah gisoon nañu xadiis bi al imaamu al xaakim boroom al mustadrak ala saxiixayni solo woon ci doon wax ci saydatu Fatima binti rasulillah alayhima afdalu salaatu wassalaam bim naan moom de waxuñu woon taxriij bi de defuñu woon est-ce que xadis boobu wér na wala wéru dañ ko waxoon noonu mooy xadis boobu euh, euh, alimaamu al boroom al mustadrak comme ni ñu ko waxewoon woon bi ko soloowe dane woon xadis bi xadis la bu wér ah waaye nekk hada xadithun saxiixul isnaadi walam yuxrijaa loolu la boro al al alxaakim an-Naysaburi rahmatullah alayhi waxoon eh, mu ne lii de xadis la bu wér eh, te ñaari cheikh yi muy al imaam al Buxaari ak imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj Abul Husayn radiyallahu ta'ala anhuma solowuñu ko waaye xadiis bi yorul daraja boobu de déedéet déedéet xadiis boobu yorul daraja boobu d'ailleurs sax xadiis boobu boroom xam-xam yu bari dañ ne sax wérul voilà waaw parce que bon euh, xadiisu al imaam euh, euh, al mustadrak al mustadrak ala saxiixayn boroom amul amul laata mu koy segg lépp dee da koo dikkal muy al imaam al xaakim mooy seggul téere bi lépp lépp imaam az-Zahabi rahmatullah alayhi moo ci def liggéey bu mag waaye xadiis bii nii nii nekkul ci shartu ash waaw nekkul ci shart ash-shaykhayn bal qaala ba'd al-ulama eh, eh, kathirun min al-ulama anna inna hadha al-hadith da'if dañ na hadith bi dafa da'if mooy inna fatimata ahsanat farjaha fa harrama allahu dhurriyyataha ala an-nar loolu lëlee boroom xam-xam yu xadiis yi yu bari dañ ne non non non xadiis bi xadiis bii nii dafa da'if yonent bi alayhi salaatu wassalaam dara la ko waxut waaw mooy càllale bi wérut waaw waaye alquran li nga xam ne moom la wax mooy loolu qad kafaana ah pour génn ci wuute boobu mooy li wax loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ko ci ngëneel li nga xam ne moom lañ ame te wax moom njabootam ak alquran daal di ñu koy dénk comme niñ ko gisee ci xadiisu imaamu muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayn al-Qushayri rahmatullah alayhi tey nag ñu war a continuer inchaa allahu taala ba léegi ci xutbatu Ghadir ñu war a continuer ba léegi ñu ngi ci xadiisu Seydina Zayd ibn Arqam fii nag boo seetloo xadiis bi ñu génn ak bi njëkkoon a gis ak bi ñu njëkkoon a gis ñaari xadiis yooyu ñaari xadiis yooyu noonu nga xam ne moom lañ mujj woon gis mooy dañ doon dénk alquran moom alayhi salaatu wassalaam ne moom lañu bàyyeel mooy dénkaaneem yi ak njabootam ak udhakkirukum allah fi ahli bayti udhakkirukum allah fi ahli bayti udhakkirukum allah fi ahli bayti léegi nag ñu dugg nag ci après mu gën a dugg ci benn xam nga loolu général la mu gën a dugg ci lu gën exclusive moom alayhi salaatu wassalaam gën a euh, jagleel mbir mi wax ji gën a préciser affaire bi parce que euh, xutba bii nii xutba bii nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ko def parce que dafa am dafa am loo xam ne la dégg ñu koy wax ci kenn koo xam ne min ahli bayti koo xamante ne nii huwa ashraful itra moom ak boroo ak ak soxnaam muy sayyidatu Fatima ñoom ñooy ashraful itra te ñooy cosaan li ci ñoom la ko suñu borom jaarale bi ci ëpp doole mooy moo gën a siiw ndax jabootu yonent bi alayhi salaam boo gisee ci ñu ëpp ci Seydina al ak Seydina al lañ jaar waa ahlu bayt bi muy wax njabootu Seydina al gis nañ ni ci la Seydina Aqil Seydina Jaafar Seydina ñoom al Haaris ibn mooy waa banu banu Haashim waaye ki nga xam ne ñoo ci gën a siiw te ñoo ko gën a jege lool mooy waa kër Seydina Ali ibn Abi Taalib te ah ñi nga xam ne suivroon nañu siira bi ah, ñi nga xam ni nekkul ne partie bii rek lañu déglu muy xutbatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi ma'in yudaa xumma ay bi ghadir xum waxoon nañ leen que bi ñuy gis baasu baaxu Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu wa ak ilal Yaman ilal Yaman waxoon nañ la ne dinañ ñëw dinañ gis ci kanam li ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax parce que pour rappel Seydina Ali ibn Abi Taalib asadullah al ghalib abu turaab abul xuseyn wal xasan raabi'u xulafaa ar raashidiin al mahdiyyiin alayhim ridwaanullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo yebal ilal yemen comme ni nga xam ne noonu la al imaam al buxaari ci kitaabul maghaazi rahmatullah alayhi def baabu ba'si Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu wa Xaalid ibn al-Waliid ilal Yaman qabla hajjatil wadaa buntu mi mu def baabu buntu ba'si yónni Ali ibn Abi Taalib muy Seydina Ali ibn Abi Taalib ak Seydina Xaalid ibn al-Waliid abu sulaymana radiyallahu anhuma ila al-yamani yónni leen yaman qabla hajjatil wadaa laata hajjatul wadaa foofu ah, al imaam al buxaari rahmatullahi alayhi mu ngi fa indiwoon hadiisu sayyidina al baraa fekk al imaam abu isxaaq as-sabii'i moom moo ko nettali rahmatullahi alayhi mu ne sami'tu al-Baraa mu ne dégg naa al-Baraa ibn Aazib waxul ibn Aazib mooy mais mooy al-Baraa ibn Aazib radiyallahu anhu wa an abiihi Aazib mu ne ba'athanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma'a Xaalid ibn al-Waliid ila al-Yaman qaala summa ba'asa caliyan bacda daalika makaana fa qaal mur asxaaba xaalidin man shaa'a minhum an yucaqqiba macak falyucaqqib wa man shaa'a falyuqbil fa kuntu fii man caqaba macahu ilaa aaxiril xadiis. Sayyidinaa Baraa bin Aazib radiyallaahu anhu mu ne ba'athana rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa de def ñoo yebal ilal yemen maa Xaalid ibnul Walid ilal yemen ñu ànd ak Seydina Xaalid ibnul Walid ilal yemen yi daf leen a yebal yemen mook Seydina Xaalid biñ demee mooy bañ demee woote boo gaa yi nanguluñ yonent bi alayhi salaatu salaam yebal Seydina Ali ibn Abi Taalib juste avant xajjatul wadaa na woon gisoon nañ ko ci yaatal walillahi alhamdu wal minna bi nga xam ne ci la ñu gis ba'su Seydina euh, Mu'aaz wa Abi Muusaa al-Ash'ari ila al-Yaman mooy vague yooyu mu doon yónni ak Seydina Jariir ibn Abdillah al-Bajali al-Bajali radiyallahu anhu Seydina Xaalid ibn al-Walid bañ ko yónnee gaa yi dugguñ ci lislaam yonent bi aleyhi salaatu salaam yónni Seydina Ali ngir mu nekk palaasam jël mission bi ba pare mu ne ko boo demee waxal ñi àndoon ak Xaalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ku ci bëgg a ñëw ànd ak moom mooy na dëpp moom na ñëw ku bëgg ànd ak moom mu ñëw ku bëgg a des mu des foofu noonu ah, indi woon na fa xadiis Seydina Burayda xam nga Seydina Burayda ku mel ni Seydina Burayda radiyallahu anhu waxoon nañu ne man damaa bokkoon damaa newoon koo xam ne dama kuntu mooy xadiis bi ci imaamul te rahmatullahi alayhi mu ne kuntu ubghidu Aliyan mu ne ba'atha dane muy fekk doomu Burayda ibn Husayb moo ko solo mu jëla ko ci Burayda mu ne radiyallahu anhu mu ne ba'atha an-nabiyyu Aliyyan ila Xaalid ila Xaalid li yaqbida al-xumus wa kuntu abghidu abghidu Aliyyan wa qad ightasala mu ne fa qultu li Xaalid alaa taraa ilaa haadhaa falammaa qadimnaa ala an-nabiyyi dhakartu dhaalika lahu fa qaala yaa Burayda atubghidu Aliyyan qultu na'am qaala laa tubghidhu fa inna lahu fi al-xumus akthar min dhalik Seydina Burayda radiyallahu anhu wa ardaahu mu ne man dama newoon koo xam ne ubghidu Aliya dama bañoon Seydina Ali ibn Abi Taalib am na daal lu doxoon seen diggante mu mu bëgg ko woon mu ne benn bés fekk mooy ci xew-xew boobu Yaman mu ñëw yonent ma lay saa saam yebal ko fa moom ngir mu dem jëli xumus bi léegi moom ba moom ci jëlee mooy ci la jëloon benn jaariya après joteeg moom bi mu génnee nag ñu gis ne dafa sangu set ba kii gaa mu nee na ma ne ko mais neena na ma ne sëy naa mais sa Xaalid mais xanaa doo gisoo kii li mu def nee na ma dem bi ñëwee ci yonent ma lay saa saam ma wax ko mbir mi ni mu demee. mu ne ma yaa Burayda yow Burayda atubghidu Aliya est-ce que da ngay dangaa bañ Seydina Ali radiyallahu ta'ala anhu mune naam aha kay qaala mu ko laa tubghid ne ko bu ko bañ ndax fa inna lahu fil xumus akthara min dhalik ndax Seydina Ali moomu Seydina Ali am na lu ëpp ci xumus bi nga xam ne da cee jël ndaw sam ca jëloon ca xumus ba joteeg moom comme moom ni leen ko waxee looloo la loolu mu jaaxal la mer loola xamal ne am na lu ëpp ci loolu waaw xamal ne am na ci lu ëpp loolu te riwaayé al imam al ismailiyu al ismailiyu moo ko gën leeral rahmatullah alayhi mu ne ba'atha aliyan ila xaalidin li yaqsima al xamas fastafa aliyun minhu li nafsihi sabiya ah fa axada minhu jaariyatan summa asbaxa taqturu ra'sahu fa qaala xaalid li burayda alaa taraa maa sana'a haadaa qaala burayda wa kuntu ubghidu aliya radiyallahu anhu waaw mooy loolu ci côté Seydina Burayda mooy bañ gisee saxaaba yi ñenn ñi bañ gisee Seydina Ali def lool mbir mi ñoom Seydina Burayda nee na Seydina Xaalid ne ma mais Burayda xanaa gisoo li kii def nee ma ne après man fekk dama ko bañoon ma dem wax ko Yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ma déedéet am keroog bul fàtte mu ne ko mais xanaa gisoo kii li mu def mu ne te dama ko bañoon yonent bi alay saar saar ba ma ñëwee mu wax ma loolu nee na bi ma nee ndax danga koo bañ nee na ma ne ko waaw mu ne ko bu ko bañ mu ne depuis boobu moom laa gën a sopp moom Seydina Ali ibn Abi Taalib que keneen ku dul moom ndax li yonent bi alayhi salaatu salaam wax loolu ne ko bu ko bañ léegi nag euh, fa waxoon nañ ne Seydina Ali radiyallahu anhu arme boobu mu fa àndaloon ñooñu mu àndaloon ak ñam fa fekkoon ñu bari dañ doon kaas parce que dañoo gisoon ni dafa diiroon ci ñoom parce yu bari yuñ ko doon laaj dafa bañoon waaw moo tax comme ni ko al imaam Ibn Isaaq rahmatullah yi nettali woon comme ni ñu ko gise woon mu ne woon fa haddathani Abdullah ibn Abdirrahman ibn Ma'mar ibn Hazm an Sulayman ibn Muhammad ibn Ka'b ibn Ujra an ammatihi Zaynab bint Ka'b wa kaanat 'inda Abi Sa'id al-Khudri an Abi Sa'id mooy hadiis Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu bi sanadin sahih Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri moom bokkoon na ci Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri moom bokkoon na ci mu ne ishtaka naasu aliyan kon imaam ibn Isaaq dane fa haddathani nettali na ma Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ma'mar ibn Hazm mu ne Abdullah di doomi Abdurrahman ibn Ma'mar ibn Hazm moo ma nettali an Sulaymaan ibn Muhammad ibn Ka'b ibn Ujra mu jële ci Sulaymaan di doomi Muhammad Muhammad boobu di doomi Ka'b ibn Ujra an ammatihi mu jële ci ki nga xam ne baay kii la bàjjanam la muy Zaynab bint Ka'b mu ne ta moom daa newoon ci Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Seydina Abu Sa'id moo ko nettali ah mu ne ishtakanna ishtakannaasu aliyan mu ne nit ñi dañoo doon jàmbat Seydina Ali radiyallahu anhu keroog mooy bañ nee Yaman wax nañ ne Seydina Ali dafa jekk dafa fa la jóge dem aji direct dem makkatal mukarrama fekk fa yonent bi alayhi salaatu wassalaam kama sabaqa an dhakarna fi hadith jabir at-tawil inda al-imam muslim ibn al-hajjaj al-qushayri an-naysaburi rahmatullah alayhi lamma qaala moom sayyidina jabir wa jaa ali min al-yaman mu ne sayyidina ali ibn abi talib jóge yaman mooy foofu la jóge ñëw ak te mission ba koy nen ci bàyyi saab saab yónni nit ñi nag dañ doon kaas waaw di ko jàmbat parce que nee nañ moom moom wu ni ñu leen jiitee dafa dur dafa dur yonent bi aleyhi salaatu ne leen laa tashku aliya ayyuha nnaas yéen nit ñi laa tashku aliya bu leen jàmbat Seydina Ali nabi Taalib ndax moom ginnaa dëgër fa wallahi innahu la axshanu fi dati illah aw fi sabilillah min an yushtaka walxadisu qad rawahu kadalika alimamu ahmad ibnu muhammad ibnu hambal rahmatullahi ala aljami mu ne bu leen jàmbat ali ndax moom moo gën a dëgër moo gën a rude te li mu am ci mooy ci yoonu yàlla ni ci sonne ak loolu moom ëppante naa ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy jàmbat ñu koy jàmbat xam nga Seydina Ali radiyallahu anhu foofu li taxoon gaa yi ñenn ñi doon ko jàmbat mooy daf dañ koo laajoon ci ci ci ci mu solal leen ci yére yi ñu fa jële woon mu bañ ba muy dem aj gi di fekk yonent bi aleyhi salaatu mu am ko mu fa teg intérim mu toogal ko fa waa nag ah gaa yi gis ne moom moo gën a woyof quoi ñu ñëw laaj ko lam leen lañ ko laajoon mu bañ mu jox leen ko nag waaw waa ji jox leen ko Seydina Ali radiyallahu anhu bi ñëwee nag def def mbooloo di ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu mu génn di leen daba di leen di leen di leen di leen gatandu gis gaa yi sol yére yam leen ne woon bu leen ko sol gis gaa yi sol yére yam waxoon bu leen ko sol mu wax ki mu jiitaloon ne ko mais ki mu fa bàyyi woon ne ko mais lan moo tax lan moo tax nga def lii lan moo tax nga def lii lan moo tax nga def lii nee na ma ne ah ñoom de ñoo ma ko laaj ak yooyu mu wax ko wax yu dëgër gaa yi nag mer ñëw jàmbat koy nen ci bi aleyhi salaatu salaam waaw moo tax am na riwaaya boo xam ne ah Seydina imaam Ahmad moo ko solo na ko noonu al imaam an-Nasaa'i mu ne bi nga xam ne Seydina Burayda nettali nee na bi ñëwee di ko jàmbat fa idha an-nabiyyu qad ihmarra wajhu nee na yonent bi alayhi salaatu salaam xar kanamam gi daldi xonq ba pare mu wax Seydina Burayda comme ni ko imaamu Ahmad solowee al imaam Ahmad dane haddathana al Fadl ibn Dukayn muy Abu Nu'aym al Fadl ibn Dukayn rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana ibn Abi Ghaniya an al-Hakam mu ne ki ñu nettali mooy ibn Abi Ghaniya an al-Hakam mu jëlee te mooy eh, eh, ibn Abi Ghaniya mooy Abdul Malik ibn Humayd ibn Abi Ghaniya rahmatullahi alayhi an al-Hakami mu jëlee ci al-Hakam an Sa'id ibn Jubayr mu jëlee ci Seydina Sa'id ibn Jubayr an Ibn Abbas mu jëlee ci Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne an Burayda Mawlana Ibn Abbas muy nettali di jëlee ci Seydina Burayda radiyallahu anhu Seydina Burayda nee na ghazawtu ma'a aliyin alyamana fa ra'aytu minhu jafwa mu ne ghazawtu damaa xare ma'a aliyin ànd ak sayyidina ali ibn abi talib alyamana yaman nee na fa ra'aytu minhu jafwa ma gis ne bon ma ma seetlu ci moom ak ak ak ak rudeur ak rude gis ne daal vraiment Seydina Ali daal moom mooy ñun daal dafa il est il est suñu côté ci ñun quoi mais lu ñu ko laaj affaire yi mu bay nee na fa lamma qadimtu ala rasulillah sallallahu alayhi wa man bi ma demee ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam ndax da am na boo xam ne dane man bi nga xam ne ci la ci la ñuy kaas Seydina Ali lim def ab lee moom man damaa teel a dem mu dem wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di di jàmbat nee na mais bi ma gisee lool faqat fa lamma qadimtu bi ma dig dëgmalee ñëw ala rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam zakartu aliyan ah ma tuddoo ko Seydina Ali ne ko vraiment Ali moom ah ah fa tanaqastu waaw mooy ma wax ci moom daal wan ne bon pour wax ne kii daal moom vraiment moom matul matul lim doonoon mooy jiite ñu yooyu ni mu méttee ak yooyu wax ci moom wax yi ma xam ne daal man daal metti na ma ci moom nee na bi may wax fa ra'aytu wajha rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yataghayyar ma gis xar kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di di soppeeku mooy mbir mi metti ko mooy li beneen riwaayu wax ne bi may wax ma gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xar kanamam gi xonq waaw fa ida nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam qad ihmarra nee na yonent bi ma gis may wax xar kanamam gi soppeeku ci ñàkk kontaan ci li may wax fa qaala bi ma paree mu ne ma yaa Burayda yow Burayda alastu awlaa bil mu'miniina min anfusihim alastu est-ce que nekkuma man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam awlaa gina yey bil mu'miniina way ngëm yàlla yi est-ce que ginumaa yey ci seen seen bopp waaw est-ce que man ginumaa yey ci ñoom seen bopp mooy est-ce que man ginumaa yey ci ko gëm yàlla ko nekk mu gin maa sopp ko boppam mu gin maa wekk que même boppam ak leneen keneen ku muy wekk mu gin maa wekk man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alastu awla bil mu'minina min anfusihim ya burayda ya buraydatu alastu awla bil mu'minina min anfusihim Allah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam loolu wax ko est-ce que ginumaa yey ci way ngëm yàlla yi min anfusihim ci seen bopp comme loolu aaya alquran la suuratul ahzaab suuratul ahzaab te gisoon nañ ko ci jataay bi weesu suñu boroom subhaanahu wa ta'ala ne annabiyu annabiyu awlaa bil mu'miniina min anfusihim wa azwaajuhum ummahaatuhum waaw ci aaya suñu borom ne annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam awlaa moo gën a yey bil mu'minina min anfusihim moo gën a yey ci ñoom moo ëpp njariñ ci ñoom seen bopp mais moo sax gën a yërëm seen bopp te moom moo leen gën seen bopp waaye moom moo gën a yelloo ak sopp ak yëkkati ak fonk ak màggal que ñoom seen bopp way ngëm yàlla yi mu ne ko yaa Burayda alastu awla bil mu'minina min anfusihim moo gine yey seen dimbal que seen bopp mooy jullit bu way ngëm yàlla bu yow bu say intérêt taxawee intérêt yi l'islam taxaw mooy mooy mooy lii li l'islam bëgg yow sa yos taxaw sa yos ngay neenal bu dul ne sa yos daa bokk nekk nga dem ba yow amatoo benn intérêt lu dul luy intérêt yi allah ku mel noonu moom allah waaye bu dul loolu ñaar yooyu bu ñu taxawee sa bos ngay wàmbal bu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam diglee keneen ku moom digal la digalu keneen ka ngay bàyyi mu daal ndax lan annabiyyu awla bil min anfusihim annabiyyu awlaa bil mu'miniina min anfusihim yonent bi alayhi wassalaam moo gën yey way ngëm yàlla yi ci seen bopp bu ndigalam taxawee ndigalu képp ku moom daanu na mu ne yaa Buraydatu alastu awlaa bil min anfusihim est-ce que nekkuma man rasulullah maa gina yey ci way ngëm yàlla yi seen bopp maa gina yey ñu sopp ma maa gina yey ñu ñu bëgg ma maa gina yey ñu weg ma maa gina yey may ormal te maa leen gina sopp man maa leen mooy yonent ma la saa saa mu yërmande gi mu am ci way yàlla yi keneen ku moom amu ko qultu balaa waaw wallahi huwa alayhi salaatu wassalaam mooy axaqu nnaas bi nusra mooy ki gën a ci nit ñi bu dimbali diineem taxawal sunnaam taxawee jullit ñépp na ci ak ay ndigalam Seydina Burayda ne naa ne bala ya rasulallah <laughs> kay yow ndawul yàlla li qaala nee na yonent bi ne ma man kuntu mawla fa aliyun mawlaa allah man kuntu mawlaa képp koo xam ne nag gis nga awlaa bil mu'miniin bii ma doon ci nit ni ma mel noonu képp koo xam ne noonu laa nekk ci yow te mooy ku gëm yàlla ko ne xamal ne seydina ali tamit mawlaahu mooy loolu it ngeen ko waral cofeel wooma bëgg màngal jàppale loolu lépp ni ngeen na ko warale képp koo xam ne waral na loolu te loolu ab évidence la alquran ko wax léegi an nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim képp koo xam ne loolu war a na ci loos nga ma ko man kuntu mawlaa fa aliyyun mawlaa képp koo xamante ne nii man rasulullah mawlaa maa gina yeey mu dimbali ma mu jàppali ma sopp ma teral ma xamal ne Seydina Ali Ali ibn Abi Taalib noonu la mel ci moom kon nag moo tax Seydina Burayda nee na eh, eh, eh. moo tax après <laughs> so awma keneen ku ma gën a sopp keneen ku dul Seydina Ali ibn Abi Taalib ba ma déggee lool ba léegi Allah ñii ñooy ñi nga xam ne doonuñu woon bañ parce que mooy diw am na lu ko jote woon ak Seydina Ali waaye bi yonent mi alayhi salaatu salaam waxee lii la effacé wu ci xolam loolu nag mu wax Seydina Burayda yonent mi alayhi salaam yonent bi sallallahu alayhi wa dafa gis ne eh, ndekete affaire bi du Burayda kese parce que saxaaba yu bari jóge Yaman ñëw di ko di ko di ko di kaas te biñ dajeeg Seydina Ali radiyallahu anhu bi ñuy ñëw Ali génn di leen dajat di leen di leen dab ba mu gisee kam fa bàyyi woon mu solal leen yére yam na woon bu leen leen solal mu gëdd ko wax leen lu naqari dañoo kaas yonent bi nag xam ne nag il est temps nag mu wax nit dëgg-dëgg man huwa Ali ibn Abi mi nga xam ne qad tarabba fi bayti nubuwwa qad tarabba fii bayti nubuwa moom moo yaroo ci néegu prophétie bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yor ko avant révélation bi jële ko ci baayam di Abu Taalib ca jamonoy metti ya mu daal di koy yor ba ni nga xam ne ci la lislaam di ñëw mu bokk ci ci njëkk a ci lislaam ci gone yi huwa Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa lii nag yonent bi alayhi salaatu salaam wax Seydina Burayda nii en aparté nan ko yaa Burayda alastu awlaa bil mu'miniina min anfusihim est-ce que yey ci way ngëm yàlla yi yey seen bopp kë ñoom qultu ma ne ko balaa ya rasulallah mu ne ma nag sallallahu alayhi wa man kuntu mawla fa aliyun mawla képp koo xam ne man loolu nga ma waral waaw cofeel geeg jàppale geeg bëgg geeg nusra geeg ak tamit wala méngoo samay mbir nga xam ne man lu ma ne ngay nekk lu ma newul newoo ci loolu képp koo xam ne waral nga ma lool man rasulullah xamal ne Seydina Ali tamit waral nga ko loolu loolu nag la yonent bi alayhi salaam fii ci Ghadir Khoum di leeralal ñépp ndax mbir mi ndeke du Seydina Burayda kese la moo tax lii mu wax Seydina Burayda ah moom lañu Seydina Euh, Zayd ibn Arqam radiyallahu taala anhu di nettali ci xadis boo xamante ne ni qaala fiihi al imaamu az-Zahabi wa haaza xadiisun saxiix Seydina az-Zahabi al imaam az-Zahabi yu na lii xadiis la bu wér te gisoon nañ càllale bi ci jataay bi weesu mu nekk ci sunan al imaam an-Nasaa'i bii nag ci mais ñun bu imaamu Xaakim moo ko soloo woon bii nag al imaam ki nga xamante ne an-Nasaa'i mu ngi ci as-sunanul kubra rahmatullah alayhi al imaam an-Nasaa'i mu jële ko ci Muhammad ibn al-Muthanna az-Zamin an Yahya ibn Hammad an Abi Awaanata an al-A'mash an Habib ibn Abi Thabit an Abi Tufayl an Zayd ibn Arqam ah du càllale bi mooy bi ñu doon wax A'mash da ko jële ci Habib ibn Abi Thabit mu jële ko ci Zayd ibn Arqam waaye Seydina A'mash solo na ko mu jaar ci loolu mooy hadith imaam Tirmidhi biñ gisoon bii weesu mais solo na ko mu jaar ci kan ci Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anil jami' kon al imam an-Nasa'i hadith bi mu ne mu ngi ko jële ci Muhammad ibn al-Muthanna az-Zamin an Yahya ibn an Yahya ibn Hammad mu jële ko ci Yahya ibn Hammad an Abi Awana mu jële ko ci Abu Awaana rahmatullahi alayhi di al-Waddah ibn Abdullah al-Yashkuriyu rahmatullahi alayhi muy Abu Awaana an al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili ibn Mihraan al-Kaahili rahmatullahi alayhi an Habiib ibn Abi Thaabit an Abi Tufayl mu jële ko ci Abi Tufayl an bu an Zayd ibn Arqam mu jële ko ci Seydina Zayd ibn Arqam radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fii la Seydina Zayd sax di tudd exactement kene ci xajjatul wadaa la jóge woon mu ne lamma raja'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min xajjatil wadaa wa nazala ghadiira xummin amara bi dawxaatin faqumim summa qaala ka'annii qad du'iitu fa ajabtu inni qad taraktu fiikum saqalayn axaduhumaa akbaru min al-aaxar kitaaballah wa citratii ahla bayti fanzuruu kayfa taxlufuunii fiihimaa fa innahumaa lan yatafarraqaa xattaa yarida al-xawd summa qaal allahu mawlaaya wa ana waliyyu kulli mu'min ثم أخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فقلت لزيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم muy Abu Tufayl nee na ma ne yaa Zayd سمعته من رسول الله قال ما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعينيه wa sami'ahu bi udunayhi loolu la xadis boobu wax kon seydina Burayda radiyallahu anhu mu ne xam nga xadis bi niroon ak biñ gisoon bii weesu muy xadisu al imam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi bi nga xam ne moom lañ gisoon al A'mash jële woon ko ci Habib ibn Abi Thabit an Zayd ibn Arqam ak beneen bi nga xam ne an Atiyya A'mash jële ko ci Atiyya ibn Abi Sa'id muy an Abi Atiyya mu jële ko ci Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhuma newoon ci sahih ci jaami'u al-imam at-Tirmidhi fii nag sunanu al al imaam ibn sunanu an-Nasa'i rahmatullahi alayhi kon mu ne Seydina Zayd ibn Arqam mu ne lamma raja'a rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam min hajjatil wadaa mu ne bi nga xamante ne ci la yonent bi alayhi salaatu wa salaam dëppe retourné jóge ci hajjatul wadaa mu ne wa nazala bi Ghadir Khumm mu wàcc ci mustanqa'an ma boobu foofu nga xam ne ndox mu takk moo fa ne ah almaa ur raakid ah <laughs> te waxoon nañ la ne yonent ma la saasaam dafa tere woon ko ci tuur ndox ba pare di ci sangu ah laa yabuulanna ahadukum fil maa'i daa'i alladhi laa yajri thumma yaghtasilu fiihi wala minhu mu ne bu kenn mbéewal bu kenn daldi tuur ndox daldi uriner ci ndox moo xam ne ad da'im alladhi la yajri ndox moo xam ne dafa tak dafa tak dafa nekk noonu mais du daw mooy courant yi du fleuve du yooyu courant yi di dawal mu tak la ba pare mu fay sangu loolu mooy almaa u dafa am almaa u daa'im ak almaa u raakid raakit ba nga waxoon nañ la mooy niroog suñu mbalka yi nga xam ne ab perron lay doon nga xam ne dara du am napp bu koy alimenté contrairement ak an Ma'ud-Da'imi hein kon Ghadir Khoum ab oasis la woon am ndox la woon boo xam ne ndox yi bu ñu jógee fële di ñëw fa la ñuy daje bassin de rétention bassin de rétention d'eau mais naturel mu ne kon yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu dëppee xajjatul wadaa mooy fi ñu nenn wa nazala Ghadira Xummin mu wàcc ci foofu noonu le ci foofu le waame yi dajale ci tudd xum ndoxam xumm moo male ca oasis ba amara bi dawxaatin fa qumim dafa digal ci ay garab yu ne woon foofu daw xamoon gan di garab yooyu faqumim na ñu daal di koy waajal bale ko defar foofu ba nga xam ne mën nañ fa dal fu yaatu la nag fa mu dal foofu le moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam qaala mu ne summa qaala mu ne ka anni qad du'itu fa ajabt mu ngi mel ni man rasulullah dañu ma woo te dinaa wuyu loolu mooy lii lépp day wane dayoon waajal saxaaba yi radiyallahu këni léegi mu jóge fi comme ni nga xam ne noonu lañu ko tudde woon ci jataay yee weesu walillahi alhamdu wal minna te mu wax ko ci xajjatul wadaa ak yooyu yëpp mu daal di ko fay wax moom rasulullah alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne ka anni mu ngi mel ni xat dëgg-dëgg du'itu mu ngi mel ni woonañ ma fa ajabtu te dinaa ma wuyu mu ngi mel ni woonañ ma mooy malakul mawt sama borom woona ma ma ñëw ci moom fa ajabtu ma wuyu inni man nag qad taraktu fiikum thaqalayn bàyyi naa ci yéen ñaar yu diis yi ñaar yu am solo yi nga xam ne taxawu leen du lu simple de inna sanulqi alayka qawlan thaqila waxoon nañ la ko waaye it euh, respecté ñi nga xam ne ñooy ñooy awliyaullah al ulama al amilin rawatina njabootu yonent bi alayhi salatu wasalam ñi nga xam ne ala sunnati al bayda layluha kanahaariha loolu nag mooy respecté leen du lu simple moo tax as-saqalayn qad taraktu fiikum as-saqalayn bàyyi naa ci seen biir ñaar yu dëgër yu diisi yu màggi ahaduhuma benn bi akbaru moo gën a rëy min al aaxar ka beneen bi boobu gën mooy kitaaballah mooy téere bi yàlla bi beneen bi mooy wa itrati ahla bayti wa itrati sama njaboot ahla bayti di sama wa kër fa fanzuru xool leen kayfa taxlufuuni fiihima nan ngeen may wutoo ci ñoom ñaar sama gannaaw man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne fa innahuma lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawd mooy lii lañ gisoon ci riwaay imaam at-Tirmidhi xadiisu imaam at-Tirmidhi biy wees ñoom ñaar bu ñu tàqale ko lu dul ni nga xam ne noonu la ñuy eh, accès ci man fa nga xam ne sama mbalkama yawmal qiyaam thumma nee na moom qaala yonent mi alayhi salaatu salaam wax ne allahu mawlaay buur yàlla mooy ki méngoo samay mbir allahu buur yàlla mawlaaya moo méngoo samay mbir wa ana waliyu kulli mu'min man maa méngoo mbiru képp koo xam ne way ngëm thumma axada bi yadi ali mu jël ci loxo tée say yoxo saydna ali fa qaala mu ne man kuntu mawlaa képp koo xam ne man maa méngoo ay mbiram fa hada waliyu kii ki nga xam ne mooy parandoowam kii ki nga xam ne moo méngoo ay mbiram allahumma buur yàlla maa ngi ñaan waali yal na nga méngoo yal na nga jàppale yal nga dimbali yal nga méngoo mbiru man képp koo xam ne waalaa méngoo nga ci ndimbal ci soppu ci ci ki nga xam ne mooy kii di Seydina Ali waaye buur yàlla yàlla na nga noonoog man képp koo xam ne aadaahu noonoo nga ak moom ha ha <laughs> ah, na fa qultu Abu Tufayl nee ma wax li Zayd ne Seydina Zayd ibn Arqam sami'tahu min rasulillah ne mais Zayd yow lii nii yaa ko dégg ci yonent bi aleyhi salaatu mu ne qaala fa qaal Abu Tufayl kii Seydina Zayd ne ko Seydina Zayd ne ko ne ko maa kaana fi dawxaati ahadun illaa ra'aahu bi aynayhi wa sami'ahu bi udhunayhi mu ne ko ma ne waxuma man rekk dégg naa ko mais amul kenn ku newoon ca garab yoo yële yonent bi alayhi salaam waxoon ñu arrêté fa daal di koy bale foofale bale ca suuf ba nga xam ne mu neex a toog te dara du la jam yooyu ñu nekk fa ah mu ne amul kenn ku fa newoon lu dul ne gis na yonent bi alayhi salaatu ak ñaari bëtam ba mu koy wax te dégg na ko ñaari noppam man nii ci laa woon waaw. al imaam ibnu Maaja alqazwiniyu rahmatullahi alayhi qad rawaa haadha alxadiis bisanadin da'if bisanadin da'if mu ne xaddatana ali ibn muhammad ci baabu fadaili saxaaba baabu fadaili asxaabi rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu ta'ala anhum fadlu ali ibn abi taalib radiyallahu anhu ci muqaddima bi mu ne xaddatanaa ali ibn muhammad mu ne nettali nañu ali ibn muhammadin mooy ali ibn muhammad ibn isxaaq ibn abi shaddad abul hasan at-tanafusi al-kufi rahmatullah alayhi qaal mu ne haddathana abul husayn mu ne moom ali ibn muhammad ki ñu nettali mooy abul husayn abul husayn boobu turam moo doon zayd ibn al-hubaab ibn rayyan abul husayn at-tamimi al-kufi al-khurasani rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarani Hammaad ibn Salama mu ne ki ma nettali mi man Abul Husayn mooy Hammaad ibn Salama rahmatullahi alayhi an Ali ibn Zayd ibn Jud'aan mu jële ci Ali ibn Zayd ibn Jud'aan fi la wax ji ne comme li boroom Taqriib at-Taqriib Ah, eh, eh, Seydina Hammaad muy Hammaad ibn Salama ibn Diinaar al-Basri Abu Salama ah, al-Basri at-Tamimi mawlaahum ah, eh, Ali ibn Jud'aan ibn Zayd ibn Jud'aan mii ci la affaire bi ne comme li borom Taqrib at-Taqrib jël imaam al-Haafiz ibn Hajar al-Asqalaani rahmatullah alayhi mu ne da'if mu ne da'if mu ne moom mii da'if te yàgg nañ koo gis. mooy Ali ibn Zayd ibn Jul'aan an boo tax xadis bi wéru an Adi ibn Thabit mu jële ci Adi ibn Thabit al ansaari al kuufi rahmatullahi alayhi an al Baraa ibn Aazib mu jële ci Seydina al Baraa ibn Aazib euh, xadis bële ci Burayda la woon bii ci Seydina al Baraa seydna albara ibn aazib radiyallahu anhuma mu ne qaal aqbalna ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi hajjati allati hajj fa nazala fi ba'd at-tariq fa amara as-salata jami'a fa akhadha bi yadi ali fa qaal alastu awlaa bil mu'minina min anfusihim qaalu balaa qaala alastu awlaa bi kulli mu'minin min nafsihi qaalu balaa qaala fa haadaa waliyyu man ana mawlaahu allahumma waali man waalaahu allahumma aadi man aadaahu allah wa qad rawaahu aydan al imaam Abdur Razzaaq as-San'aani an Ma'mar an ali ibn zayd ibn jud'aan an adiyin an al-baraa wa sanaduhu wa fi sanadihi da'f wa kadhalika riwaaya imaam Abdurrazaaq boobu huwa fi taarix Dimashq libn al-Asaakir libn Asaakir rahmatullahi alayhi sayyidina al-Baraa ibn Aazib radiyallahu anhuma mu ne aqbalna ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatihi allati hajj mu ne lenoo dëgmal mooy jóge nañ Makka ak yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ci ajam gi nga xam ne moom la aj te benn aj la aj ni mu gàddaaye lépp ba ni muy deme ila rafiq al a'la moom alayhi salaatu wassalaam denn yoon la aj mu ne bi ñu dëgmalee jóge ci aj góogale fa nazala fi ba'd tariq mu wàcc ci fenn ci yoon wi fa amara as-salaata jaami'a mu daal di digle moom salawatullahi wa salaamuhu alayhi ci as-salaatu jaami'a mooy ñu woote julli mooy ñu nodd ñu julli ba pare fa axada bi yadi ali ha fa axada bi yadi mu daal di jàpp ci loxo seydina ali ibn abi taalib abu turaab radiyallahu taala an fa qaal mu ne alastu awlaa bil mu'miniina min anfusihim alastu est-ce que nekkuma awlaa man rasulillah gina yey bil mu'miniina ci way ngëm yàlla min anfusihim ci seen bopp lool wax nañ ko sànq qaalu ñu ne ko balaa ankay ah, qaala mu ne alastu awlaa bi kulli mu'minin min nafsihi est man rasulullah sallallahu alayhi ku gën a yey ci jullit bu ne way ngëm yàlla bu ne ginuma laa yey ci sa bopp ku soxla yonent bi alayhi soxla sa soxla day neen ce que xam ngeen ne yonent bi am na prérogative yoo xam ne utiliser wu ko alayhi salaatu wassalaam yu baree baree bari est-ce xam nga ne jullit bu man di doon loo mën a am ci ay alal loo mën a am ci alal yow bu doon yonent mi alayhi dafa bëgg alal jooju yow day xaraam ci yow mooy milkee gi mooy toxu mooy par exemple Seydina Usmaan ibn Abi eh, ibn Affan radiyallahu anhu liñ doon bari alal alal bu yonent ma lay saa bëggoon alal jooj ngir moom ko mbir mi day xaram ci Seydina Ousmane ci saasi mais yonent ma lay saa saa masula doxal affaire boobu masula doxal affaire boobu pouvoir boobu prérogative boobu ko boroomam may ndax al awlaa bil mu'miniina min anfusihim waaye masu koo doxal da doon toog këram ñu toog ñett cin fa tàkk waa sayyidatu Aisha ana lan ngeen doon lekk radiyallahu anha ci lu ngeen doon jàpp mu ne al aswadan at-tamr wal ma ñaari ñuul yi mooy ndox ak tàndarma te nekkul woon paari ndox yu baag yu fees dell te nekkul woon ay keesi tàndarma yu fees dell nga jàpp di lekk ba suur déedéet ay doom la doon doon waaw te mu am ci saxaaba mi ñoo xam ne boroom yi manoon nañ leen a wax bu doon tey dañaan ay milliardaire lañ waxul kenn sa milliards yooyu jël ci deux jox ma wala xaajal sa alal ci digg bi jox ma wala sax mu sopp mu bëgg lépp mu xaram ci yow nga jël lépp jox masu koo dox alayhi salatu wassalaam alayhi salatu wassalaam kon alastu awla bi kulli mu'minin min nafsi est-ce que nekkuma est-ce que ginumaa yey ci way ngëm yàlla bu nekk ginumaa yey ci boppam qaalu balaa ñu ne ko ah kay yow yonent bi sallallahu alayhi qaal mu ne fa hada waliyu man ana mawlaa kii nag muy Seydina Ali mim tée bi muy laaj laaj bi fa axada mu jàpp bi yadi ali ci loxo seydina ali ibn abi taalib fa qaala alastu awlaa bil mu'miniina min anfusihim est-ce que man ginumaa yey ci way ngëm yàlla bu nekk ci boppam ñu ne ko balaa est-ce que alastu awlaa bi kulli mu'minin min nafsihi est-ce que ginumaa yey ci way ngëm yàlla bu nekk ci boppam qaalu balaa ñu ne ko ah kay saxaaba yi radiyallahu anhu ne ko balaa qaal mu ne fa haadaa kii ma téye loxoom yëgati ko waliyu man ana waa mawlaa képp koo xam ne maa méngoo say mbir maa gina yey ci yow loolu moom mii loolu la taxawu ci yow waaw mooy ku ma méngoo ay mbiram rek kii moom moom méngoo mbiru kookale mu ne kon allahumma ee buur yàlla waali man waalaa maa ngi lay ñaan nga méngoo mbiru képp koo xam ne méngoo na ali am nangu na nekk aliya sayyidina ali ibn taalib ci lépp parce que moom laa yajri illa ala al ndax moom sayyidina ali laa yuharrik ha wala yaqum du taxaw du yëngu lu dul ci dëgg yàlla waali yàlla na nga méngoo man képp koo xam ne waalaa moom moo méngoog eh, moom moo nangoo moom ci di ko dimbal fonk ko sopp wa aadi te nga noonoo yow borom bi man képp koo xam ne aadaahu noonoo nga moom nangu woo koo defal wa qad rawaahu aydan al imaamu abu ya'la al mawsuli rahmatullahi alayhi mu jaar xadiis bi jaar ci Hudba mu ne xaddatanaa Hammaad ibn Salama an Ali ibn Zayd wa Abi Haaruun an Adiy ibn Saabit an al-Baraa mu ne kunnaa radiyallaahu anhu mu ne Seydina al-Baraa kunnaa ma'a rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam fi hajjatil wadaa' falammaa ataynaa alaa Ghadiir Xum kusiha li rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam taxta shajaratayn wa nuudiya fi nnaas as-salaata jaami'a wa da'aa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam aliyan wa axada biyadihi radiyallahu anhu fa aqaamahu an yamiinihi fa qaala alastu awlaa bikulli mu'minin min nafsihi qaaluu balaa qaala fa haadaa muwaalii man ana muwaaliihi wa mawlaa man ana mawlaahu allahumma ma waali man waalaah wa aadi man aadaah fa laqiyahu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fa qaal hanii'an lak asbahta wa amsayta mawla kulli mu'minin wa mu'minatin al imaam Abu Ya'la al-Mawsili rahmatullahi alayhi mu soloo kon ba léegi ci seydna albara ibn aazib radiyallahu anhuma mu ne dañoo nekkoon ñun saxaaba yi radiyallahu ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xajjatul wadaa ñu jóge xajjatul wadaa di ñibbi muy aju tàggatoo fa lamma ataynaa ala Ghadir Khoum biñ ñëwee ci Ghadir Khoum gi muy l'oasis de Khoum bi ma'in yudaa xumma mu ne kusixa li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam tahta shajaratayn ci lañu baleel yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci suufu ñaari garab lépp lu fay taq-taq wala lu fa mën a jamaate wala yooyu yépp ñu defar ko bam rafet wa nuudiya fi fi naas ñu woote ci nit ñi as-salaata jaami'a as-salaata julli jaami'a day daj day boole mooy dikk leen ngir julli ah mu ne wa daa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aliya biñ paree yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di woolu seydina ali ibn abi taalib wa axada bi yadihi radiyallahu anhu mu téye ci loxo fa aqaamahu an yamiinihi mu téye ci loxoom andi ko ci côté ndejooram mu taxaw fa qaal mu ne alastu awlaa bi kulli mu'minin min nafsi mu ne liñ jóge sànq est ce que ci way ngëm yàlla bu ne ci boppam xaaloo ñu ne ko balaa ah kay yow rasulullah salawatullahi wa salaamuhu alayhi qaala fa fa mu ne fa haadha muwaali man ana muwaali kii mooy parandoo mooy ki méngoo képp koo xam ne man maa méngoo say mbir kii moo méngoo say mbir wa mawlaa man ana mawlaa képp koo xamante ne maag yow far man rasulullah yaag seydna ali yéen a far allahuma buur yàlla waali yàlla nga méngoo man waalaa képp ku méngoog moom wa aadi yàlla na nga noonoo man aadaa képp koo xam ne dafa noonu ak moom nee na Seydina Umar ibn al-Khattab dajeeg moom fa qaala mu ne hani'an laka ah bienvenue ñeel la di tatagal Seydina Ali naan ko radiyallahu anhu asbahta wa amsayta mawla kulli mu'minin wa mu'mina ne ko asbaht ay waay tatagal naa la yaa Abal Hasan asbaxta xëy nga wa am sayta ngay gont nekk ki méngoo nga méngoo képp ku gëm yàlla ku góor ak ku jigéen loolu wal xadiis qad qulna laka huwa da'if li Ali ibn Zayd wa kadhalika ñeneen ñoo xam ne wéruñu ci mbir mi wa huwa xadiisun da'if Eh, xadiis bi ci boppam Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu daal dina koy solo ci riwaay yu bari yoo xam ne qad rawaahu al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi eh, Seydina Ali di ko fàttali nit ñi waaye mooy bi mu nee xalifa wa kaana bil kuufa wa kaana bil kuufa wa kaana bil kuufa mu ne woon kuufa seydna ali radiyallahu anhu ne ah wa kadhalika rawahu al imam an-nasa'i bi sanadin qaala fiihi al imam al hafiz ibn kathir wa hadha isnadun jayyid al imaam an-Nasaa'iyu rahmatullah alayhi ci xasaa'isu Ali téereem boobu ci jagleel Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu mu jëla ko ci Sa'iid ibn Wahb mu ne qaala Aliyun fi rahba